loolu moo doon xaraam ibn milhan al ansaar di kojub bokkoon ci kojub lansaar nekk mbokk waa bani adi ibn najjaar moom seydina xaraam ibn milhan bi nijaay la woon ci seydina anas ibn malikir radiyallahu anhuma wa ardaahuma ndax seydina anas yaayam di umm sulaym xaraam bi frère la woon mooy ummu sulaym nan la tudd ummu sulaym ibn milhan ibn milhan ñoom ay frère ay ay frère et sœur lañu woon moo tax haram ibn milhan nijaayu seydina anas ibn malik di doomi ummu sulaym moom seydina anas ibn milhan bint milhan radiyallahu taala anil jami' ah moom seydina Haraam ibn ak tuddam fii la feeñe mu ngi feeñe ci ghazwatu sariyatu Bi'r Ma'una yi nga xam ne moom la na Anas nettali ak imaam Ibn Isxaaq ak ñi nga xam ne ñoo ko solo ci waa ahlul siyar wal maghazi rahmatullahi ala al kon moom bokkoon na ci délégation boobu nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónni woon fële nga xam ne mooy Najd ngir mu daal di convaincre waa Najd daal di leen woo ci li nga xam ne mooy diine al islaam par ci soixante-dix yooyu Haraam ci la woon axu bani Adiy ibn Najjaar radiyallahu anhu wa ardaa imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi muy nettali di continuer riwaayam mu ne fa saaru hatta nazalu bi'ra Ma'uuna mu ne bi ñu leen yonent bi alayhi salaam tànnee ñooñu nga xam ne ci riwaay imaam al Buxaari bi nee na ñooñu Seydina Anas nee na ñooñu lañu doon woowe alqurra jàngkatu alxuraan yu mag yi ci saxaaba yonent bi alayhi salaam te wax nañ seenu dund ni mu ne woon liggéey bëccëg jaamu yàlla ju julli guddi di dimbali ñi nga xam ne ñooy kii yi ci seen liggéey yooyu imaam ibn Isxaaq ci riwaayaam mu ne fa saaru xatta nazalu bi'ra Ma'una nee na ñu daal di continuer dem ba ni nga xamante ne nii ci lañuy àgg bi'ra Ma'una di teenu Ma'una imaam ibn Isxaaq ci riwaaya bu mu ne wa hiya bayna mu ne mu ngi nekk Ma'una mu ngi nekk entre suufu bani aamir wa xarrati bani suleym mu ne dafa nekk entre quartier wu fi waa bani aamir mooy aamir ibn tufayl aamir ibn malik di munaa'ibul asinna abu bara moom tribim ñu xame leen ci waa banu aamir ñoom fi ñu seen teer fi ñu ndëkke foofu ci côté Najd ak xarratu bani suleym di quartier wu waa banu sulaym mbooloom banu sulaym fi ñu ci diggante boobu fa la biiru di teenu mauna ne mu ne fa lamma nazalu ba'athu xaraam ibn milhaana bi kitaabi rasulillah ila aduwillahi aamir ibn tufayl mu ne nag bi nga xam ne ci lañu àgg daal di wàcc def escale foofu ci teen boobu di biir mauna ñu ne ci lañu yónni ñoom mbooloo moomu saxaaba yooyu daldi yónni kenn ci ñoom di Haraam ibn Milhaan axu bani Adiy ibn Najjaar di xaalu Anas ibn Maalik radiyallahu anil jamii ñu daldi koy yónni li nga xam ne mooy yónnentub yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci ki nga xam ne mooy Amir ibn Tufayl moo tax fii nag il faut nga jàpp tuur yi ndax boo mooywul da ngay jaawale ndax Amir kenn moo convaincre yonent bi alayhi salaatu ba mu yónni waa Bi'ru Ma'una ngir mu woo Najd mooy Amir ibn Malik di Abu Bara mulaa'ibul asin alors que noonu yàlla bu mag bi nag moom mooy Amir ibn Tufayl Amir ibn Malik ak Amir ibn Tufayl nag ay mbokk lañ woon mooy ne Amir ibn Tufayl moo ne woon ala rasi kuffaari côté yooyu yéeféer yi foofu moom Abu Bara bi Amir ibn Malik euh, bàyti xam la moom bàyyi tëxu Amir ibn Tufayl kàccoor bi lawoon moom Amir ibn Malik ibn Jaafar mulaa'ibul asinna ah léegi nijaayam nag kiy bàyyi tëxam di Amir ibn Malik moom moo ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne yónnee ay nit foog na ne bu leen yónnee naj di waa naj di dinañ dugg ci diine yonent bi alayhi salaam ne man wóoluwuma waa Najd mu ne man maa leen yiir léegi nag biñ àggee fi nga xam ne mooy Bi'r Ma'una ñu yónni Haraam ibn Milhan ne ko demal nga yegge yónnentu bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam liiral loolu liiral ko ki nga xam ne mooy Aamir ibn Tufayl di noonu bi yàlla bi mu ne fa lamma ataahu lam yanzur fil kitaabi hatta ghadaa hatta adaa ala rajuli fa qatala moom daal naka la xaraamam ni melxaan agsi ci tribu ñoom Aamir ibn Tufayl al aduwu ladud naka la ñëw dem ba nga xam ne ci lay dem bay commencé di jàngal di leen wax li leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónnee message yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy proposer leen lislaam ndax dinañ ci duggam déet gaa yi daldi leen exe gaa mu digle moom ki nga xam ne mooy Maali Amir ibn Tufayl benn waay ci gaa yi ñu daldi koy rey ci ay ñoñam ci ay gaayam foofu ndax moo ne woon kilifa ga ñu daldi rey ki nga xam ne mooy Haram ibn Milhan waaw bi nga xamante ne nii ci lañ ko jam moom ki nga xam ne mooy Haraam ibn Milhaan ci riwaaya imaam al Buxaari bi Seydina Anas ibn Malik mu ne keroog bi ñuy dem bi ñëwee ba foofu mu ne fantalaqa Haraamun axu Umm Sulaym wa huwa rajulun wa rajulun min bani Funaan qaala kuunaa qariiban hattaa aatiyahum fa in aamanuunii kuntum wa in qataluunii ataytum asxaabakum ah mu ne keroog bi ñuy dem Aamir ibn eh, Haraam ibn Milhaan ci riwaay imaam al Buxaari bi raxmatullaahi alayhi dane bi ñu agsee foofu Bi'r Ma'uuna Haraam ibn Milhan dafa wax ñaari nit ci ñi mu àndaloon mooy soixante-dix lañ mais ñoom ñu yónni leen ngir ñu dem daal di àgge mbooloo mi délégué leen ngir ñu dem daal di gisi ki nga xam ne mooy Amir ibn Tufayl aduwullah ngir ñu egg ko li nga xam ne mooy risaalawu li leen yonent bi alayhi salaatu wa salaam yónni Haraam ibn Milxaan Milxaan di mbokk am di frère Umm Sulaym di yaayam moom Seydina Anas riwaaya bi dane wa huwa rajulun a'raj waaye moom non non moo tax moom du moom dafa dafa dafa la fa ñoon déedéet amul woon handicap moo tax imaam alxaafis ne liy njuumteel amaana bi ñuy bind ci doon bind euh, téere bi ci erreur d'écriture la moo tax mu ne moom li nga xam ne mooy li jub ndax yeneen riwaaye yiñ la waxoon yooyu dañoo leeral ne moom moom ñoo loolu dalu ko dafa am keneen koo xam ne dinañ tudd kooku turam moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ki nga xam ne moo amoon handicap ci tànk bi moom kooku noonu nag riwaay bi da ne huwa fantalaqa mu dem xaraam axu ummu sulaym wa huwa rajulun araj déedéet du loolu moo la imaam nga xam ne moo ju amaana waa ji wabi dugal fii te waru ko fi woon dugal mooy fantalaqa li waroon doon mooy fantalaqa xaraamun axu umm sulaym huwa wa rajulun ci après huwa bi la waroon a ñëw mais pas avant kene moom dafa dem ànd benn waay boo xam ne dafa handicapé woon te kooku turam mooy Ka'b ibn Zayd bokkoon ci waa banu diinaar ibnu najjaar mu ne ak beneen waay léegi Haraam ibnu Milhaan ne leen kuunaa qariban ne leen bu leen jege ci comme que affaire bi wóorul mooy fi ñu jëm wóoluwuñ leen te loolu yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon Aamir ibnu Maalik mulaa'ibul asinna ne wóoluwuma waa Najd ci sama saxaaba yi ñoom ñu demee prudence léegi Haraam ibn Milhan ne ne leen ñoom ñaar yéen taxaw leen fii bu bu leen ma sori noonu taxaw leen làqatu man ma dem gisi Aamir ibn Tufayl bu dee ne ñoom may nañ ma sécurité mooy defuñu ma dara du ma demee di leen yegge li tax ñu ñëw bu dee ne defuñ ma dara ngeen xam ne kon noonu la ngeen mën a agsi waaye buñ ma rayee wa in qataluni ataytum asxaabakum buñ ma rayee nag na ngeen gaaw rocceeku ñoom duñ leen yëg ngeen gisi seen yeneen mbokk yi des délégation bi ngeen wax leen ne rey nañ ma bu ko defee ñoom ñu fexe rëcc léegi mu ne Seydina Anas mu ne fa qaala Haraam ibn Milhaan ne bi mu agsee ci Aamir ibn Tufayl al-aduwwu laduun mu ne leen atu amminuuna uballighu risaalata rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen mu agsi fekk Aamir ibn Tufayl ci seen quartier yi moom ak ay mbooloowam ñu daal di nekk mu ñëw ne leen est-ce que di ngeen ma assurer sama sécurité ba ma jottali li nga xam ne mooy yónnentub yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ma yónni ci yéen mais comme ko waxuñ dara mooy ne mu gis ne ñii kon ndax buñ bëggul dañ naan ko déedéet ndekete plan lañ ko tegal fa ja'ala yuhaddithuhum mu commencé di leen woo ci lislaam am na ci yeneen riwaaya muy riwaaya imaam at-Tabari bi rahmatullahi alayhi dane moom Haraam ibn Milhan dane yaa ahla bi'r ma'una inni rasuulu inni rasuulu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ilaykum fa aaminu billahi wa rasuulihi riwaay imaam ibn Isaaq bi imaam al-Buxaari bi waxul dane mu jóg di leen nett di leen wax commencé di leen wax di wax ak ñoom ginnaaw bi mu gisee ne ñii dëgg kon comme ko waxuñ dara mooy sécuriser nañu ko mu ne yaa ahla bi'r mauna éeyéen waa teenu mauna inni man xaram ibn milhaan ndaw ndaw yàlla bi laa sallallahu alayhi wa man ndaw ndaw yàlla bi laa alayhi salaatu wassalaam ci yéen fa aaminu billaahi kon ragal leen yàlla gëm leen yàlla wa rasuulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa kon loolu la wax ci riwaaye imaam at-Taba imaam at-Tabari raxmatullaahi alayhi buñ ñëwaatee ci riwaaye imaam al bi raxmatullaahi alayhi ne bi mu commencé di wax ak ñoom wa awma'u ila rajulin fa ataahu min xalfihi fa ta'ana mu ne bi mu commencé di wax ak ñoom ñu toog di ko déglu ñu def signe benn waay bu newoon ci seen bu newoon ci ginnaawam mooy ci ñoom ngir mu daal di koy rey waa ji jóg daal di jël benn xeej daal koy jam mu ne am na ci yenn yi doo xam ne dana xaala hammam mooy ci ni nekk ci hammam ndax euh, ci euh, càllale imam euh, al-Bukhari bi rahmatullah alayhi ci seen bi mu ne hammam bi nekk moom dane dafa mel ni dane hatta anfadahu bir rumh da ko jam ba ni nga xamante ne nii ci la koy raye ak xeet boobu xeet bi daal di fëllu rombaat feneen moo tax ci imaam at-Tabari biñ la wax léegi mu ne waaji bi fa xaraja bi muy wax ak ñoom naan man ndaw ndaw yàlla bilaa laa ci yéen mu ne fa xaraja rajulun min al mushrikiin benn waay ci mushrikuuna yi daal di jóg daaldi koy jam fa darabahu fi janbihi hatta xaraja min ash-shiqqi al-aaxar mu daal di koy jam xeej ba ni nga xamante ni ci weg gi ci faar gi mu génn ci beneen faar bi ci riwaayu imaam al Buxaari bi rahmatullah mu ne bi ñu ko defee loolu moom Seydina Haram ibn Milhan mu ne allahu akbar fuztu wa rabbil kaaba dane allahu akbar dañ koo jam mu ngi waaj génn àddina dañ koo jam rek mu ne allahu akbar buur yàlla moo gën a màgg akbaru min kulli shay waay waay sore na li nga xam ne moom ngeen koy taqal allahu akbar mu ne fustu texe naa wa rabbil kaaba waat naa ko ci boroom kaaba gi loolu la mujjee wax yaa subhaanallah moom seydina haram ibn milhaan radiyallahu anhu wa ardaa mu ne fuztu wa rabbil allahu akbar fuztu wa rabbil kaaba buur yàllaa gën a màgg lépp fuztu texe naa man haram ba ma deewee ci yónnent nekk ci mission yonent mi alayhi salaatu salaam ñu rey waay waay fustu texe naa wa rabbil kaala kaaba wat naa ko ci boroom kaaba ji di boroom bi subhaanahu wa taala kon noonu lañu ko rayee moom seydinaa xaraam ibn milhaan foofale ci bi'r ma'una radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al maskanahu wa mawwaa